أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا, لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما laqad sadaqa allahu rasulahu laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bilhaq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة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 wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin mawlana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'izin ar-raabihin amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul hajj wal jaami' as-sahih bu al imaam abu abdullah muhammad ibn isma'il al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bii weesu gisoon nañ ci baabu man labbaa bil hajji wa sammaa buntu ki nga xamante ne dafay talbiya di wax ne labbayka allahumma bil hajji ba noppi daal di koy tudd maanaam tudd li mu nar a def moo xam aj la wala umra wala mu boole aj ak umra ñu gisoon ci xadiis sayyidina abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu àndee mu ne qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu naqul labbayka allahumma labbayka bil hajj fa amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ja'alnaha umra mu ne dañoo dañoo dëgmal ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jëmoon ca Kaaba ga yenente bi fekk ñu doon wax naan labbayka allahumma labbayka bil hajj loolu ba mu ko waxee kon mu daal di wuyu maanaam wax aj gi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndee def leen ko daal ne ne nañ ko def umra gisoon nañ tamit baabul muta baabu tamattu baabu tamattu ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu tamattu ci dundu ci jamonoy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu gisan ci hadith sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom dafa ne tamattana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa nazala al-Qur'an qaala rajulun bi ra'yihi ma sha'a mu ne ñun day eh, def nañ tamattu ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sax alquraan wàcc na maanaam mooy alquraan wàcc na ci taxaw ko <laughs> am waajoo xam ne nag moom wax ci gis-gisam lu ko neex <laughs> gisoon nañ tamit baabu qawlillahi ta'ala zalika liman lam yakun ahluhu xaadiril masjidil xaram wa zalika maanaam wax bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala di wax maanaam di wax naan tuur deret googu euh, wala boog ginnaaw boo tuurul deret itam nga daal di fay li nga xamante ne moom mooy ñetti fan ci koor gi maanaam ci biir aj gi nga def ko ñetti fan nga woor ko naka noonu bu boo delloo ca fa nga jóge woon nga def ko juróom-ñaari fan loolu li man rek zalika loola li man ñeel na ka nga xam ne lam yakun nekkul ahluhu ñañam xaadir yi da aji téeweel masjidil xaraam muy jumaay kaaba gi maanaam masjidil xaraam mooy jumaay dañu ormal ga Ah, loolu nag moom comme niñ ko gise woon ah, fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne mbir mi ci tamattu la aju waaye jumhur ñoom dañoo jàpp mbir mi déedéet ci lii rek la aju waaye ala kulli xaalin eh, wax ji moom eh, daanaka bëriwul ay ay jeexital ngir ne de toute façon ci dëkk Makka moom du mën a du joxe hadiyu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne daf doon wax maanaam ni muhajiruna ak ansaari ak soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ta'ala anil jami' ni nga xamante ne noonu la ñu Makka bi nga xamante ne nañ ba yenente bi sallallahu alayhi wa leen képp koo xamante daal euh, am na maanaam euh, bimu bimu ne leen bimu bimu ne leen ij'alu ihlalakum bil hajj umra illa man qallada al hadith maanaam seen euh, seen gi ngeen defoon ci ak def leen ko umra ba mu des ki nga xamante ne dafa indaale woon hadiyoom takk ko mu ne loolu mu leeral loolu daal di leeralaale ne kon nag képp koo xamante ne euh, maanaam bi ñu ajee ba bi ñu ajee ba noppi nag mu ne faqat tamma hajjuna wa alayna al hadiyu boobaa nag xaddu yi day daal di nekk loo xamante ne dafa daal di ràññeeku dafa daal di war ci suñu kaw mu ne kéem ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe na fa mastay fa mastaysara min al hadi fa man lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaamin fil hajji wa sab'atin idhaa raja'tum borom bi daal di teg ne tilka ashiratun kaamila fukk yi mat a maanaam kon lépp képp koo xamante ne daal da ngaa tamattu bu boobaa da ngay daal li jàppandi ci yow ci hadiyu faw nga daal di koy rendi képp nag koo xamante ne amu ko na daal di woor ñetti fan ci aj gi ci weer ci fan yi aj waaye mu daal di woor tamit juróom-ñaari fan su delloo ca dëkkam loolu nag maanaam mu ne ilaa am faarikum ba pare daal ne ashaatu tajzi maanaam eh, kon ba ci seen dëkk ya la te am xar day daal di doy moo tax eh, kon mu ne nag waaye nag lii loolu mu ne wa abahahu linnaasi ghayra ahli makka daf koo daganalal nit ñi ñu bokkut ak waa makka loolu nag mu ne qaala allah buur yàlla loolu la wax ne subhaanahu wa ne dhalika liman lam yakun ahluhu xaadiril masjidil loolu nag moom mooy ñi nga xamante ne ngir ñi nga xamante ne seen kër yi maanaam ñoom maanaam mooy koo xamante ne euh, ñooñu maanaam këram bu nekkul ñoo xamante ne dañoo dëkkee dañoo teewee maanaam masjidul xaraam wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon tamit rahmatullah alayhim lan lay tekki lool tamit gisoon nañ ko léegi tamit am na leneen lu mat a bàyyi xel mooy képp koo xamante ne masalan dangaa dëkk beneen dëkk mais di ñëw Makka maanaam wala boog masalan ki juddoo Makka dëkk fa ba yàgg mu toxu dem dëkk ci beneen dëkk kooku ba kooku bu kooku ba tey buy def tamattu dañ koy compter comme ki nga xamante ne du xaadiril masjidul xaraam maanaam kooku lañ koy dañ koy compter ci kooku maanaam donte màkk la dëkkoon maanaam fa la dëkkoon fa la cosaanoo ki nga xamante ne tamit moo cosaanoo beneen dëkk ñëw dëkk ci màkk sax ci fa kooku itam dañ koy compter kon xaadiril masjidil xaraam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom loolu matoon na euh, leeral la euh, ki nga xamante ne nag dafay am ay fan yu muy dëkkee màkk léeg-léeg yeneen mu dëkk feneen fan yi fi mu ëpp li muy nekk kooku lañuy ñuy maanaam kon kooku moom noonu bu dee ñoo tolloo nag li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku moom mooy mu def tamattu maanaam comme ni ñu niñ koy defee kon wallahu a'lam hadith bi euh, gisoon nañ tamit baabul irtisal inda dukhul makka maanaam mu nekk buntu bi nga xam ne moom mooy bi njëkk ci nit ñi maanaam bu ñuy dugg makka ak li nga xamante ne moom moo ci aju maanaam nga xamante ne nag léegi yegg si nañ ba fi nga xam ne moom mooy bërëbu aj gi léegi jigéen jigéen nañ ci dëkk yi romb nañ mawaqit yi ñëw nañ euh, armal gi la tal tal bi naka la nan la ñuy armale yëpp ñëw nañ ba ci foofu léegi nag ñu daal di commencé nag war a dugg biir Makka maanaam ne nag war na bunt bi ci jiitu woon te moom mooy bi ñu gisoon ci suñ jotaay bi weesu moom mooy cangaay gi maanaam te cangaay googu gisoon nañ ni na la mu ne ka mu gisoon nañ ne kaana ibnu Umar radiyallahu anhuma iza daxala adna al-harami amsaka an talbiya summa yabiitu bi dhi tiwar summa yusalli bihi as-subh wa yaghtasil wa yuhaddithu anna nabiyya allahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yaf'alu dhalik mu ne sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bu daan dugg euh, ba yegsee fi gën a jege ci xaram gi rek foofu la daan ba téye boppam ci talbiya gi mu daan def boobaa nag mu daal di euh, fanaan ci foofa ci zi tuwa moom ci zi tuwa la daan fanaan comme niñ ko gise woon ci suñ jotaay bi weesu maanaam dëkk la boo xamante ne ci banlieue Makka la nekk maanaam neuf virgule neuf moom moo ko dox diggante Makka euh, te wata quatorze bu ci dawal bu normal quatorze minutes lañ koy def euh, ñoom euh, summa mu julli bi subha ci julli suba yaxtasil mu daal di sangu bu boobaa moo nag maanaam naka naan nag mu doon wax ne yent yàlla bi sallallahu alayhi wa noonu la doon def léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu duxuuli makkata naharan aw layla baabu bunte bi duxuuli makka buy leeral duggug makka naharan guddi gi wala bëccëg boog aw aw layla wala boog guddi maanaam dugg bi nga xamante ne moom mooy makk ci bëccëg gi Euh, wala boog nga dugg ci euh, guddi li nga xamante ne moom la indi fii nii di ko leeral mooy xadiis bi nga xam ne moom la ñu romboon léegi mu ñëwaat indi ko ci mu nekk loo xamante ne moom daf kaa wax ba maanaam wax ni lii xew na mu doog ko indi mu nekk musnadal maanaam euh, te jëmmi li mu indi wax ko mooy jëmmi lii nga xamante ne moom moo ñëw musnadan maanaam waaye loolu tamit daf ci leerale ne lépp loo xamante ne moom mi koy wax rek maanaam daf faw day daf koy daal di wutal cislaay maanaam day am daal di cislaay nga xamante ne mën na koo wax noonu nettali fekk nag ginnaaw ga mu leeralal la la càllale gaa ngi nii ba yegg ci yenente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne baata nabiyyu baata fanaan na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi zi tuwan ka zi tuwa hatta asbaha mbéte mu xëy summa topp daxala mu dugg makkata makka wa kaana ibn umar te sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma day daan na kaana nekkoon na yafaluhu di ko def maanaam lii la daan def moom itam comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon lii ajuwul ci nga dugg ci dëkk bi ak maanaam jamono joo ci duggee benn la maanaam euh, euh, maanaam jamono même bu fekkente ne du jamonoy aj te it du umra moo la tax a jóg waaye cangaay gii dafa nekk loo xam te lu ñu sopp la ngir màggaayu dëkk bi comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu léegi mu am tamit beneen mbir boo xamante ne bu mat a leeral la moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dugg maanaam euh, dugg gi nga xamante ne moom la ci dugg kon ci bëccëg gi la ci duggee nii te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy mooy hadith bi mu indi maanaam mooy ne ci bëccëg la ci indi waaye imam al-Bukhari bu ñu xoolee bi mu koy nos nose maanaam buntu bi daf ne aw lay lan wala boog guddi maanaam loolu kon li tax mooy ne dëgg la ne yenent bi sallallahu alayhi wa dugg na ci dëkk bi maanaam guddi ci euh, ci umratul euh, euh, Ji'rana maanaam mooy bi muy dem mooy mooy Hunayn bi ñu xeexee Hunayn noonu umra boobu nga xamante ne moom la def maanaam dugg na ci guddi ji ci euh, kon dañuy daal di gis ne nii yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu ci ëpp bu daan dem ci bëccëg gi la daan dugg waaye nag dugg gi mu ci dugg ci guddi gi loolu tamit lu mën a nekk la lu jàppandi la comme ni nga xamante ne noonu la ko defe woon ci umra googu nga xamante ne moom la def ci juróom-ñetteelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ku fatku Makka euh, kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari noté ko nii amma hadith bi nga xamante ne moom moo koy tegtale ci sunan yi loolu dafa matulul sart maanaam dafa nekkul ci sart yi imaam al-Bukhari rahimahullah doonte xadiis wér la waaye nag yi nga xamante ne moom moo nekk ci sartam moom mooy bu bëccëg gi moo tax mu nosee ko waaye nag junju ne bu guddi gi tamit mën naa ne te am na boobu mu daal koy indi euh, ci euh, maanaam mu daal koy junjaale ci bunt bi te it am na beneen mbir boo xamante ne euh, itam mat naa bàyyi xel moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li mu la bëgg a waxaale foofu mooy ne Euh, dëgg la ne dafa jublu ci mbir mi ci boppam ci dugg ci ci bëccëg gi waaye bu jëmmi bëccëg gi moo ko moo mooy li ëpp solo ci moom maanaam ngir ne noppalu geek bu ko defee buy dugg ci biir mu dugg ci dugg duggin euh, woo xamante ne dugg woo dugginu maanaam bu ànd ak cawarte la ci jaamu yàlla gi ak yu mel noonu loolu moom muy objectif bi mais objectif bi nekkul jëmmi guddi gi wala jëmmi bëccëg gi maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne lay junjaale itam ci biir mbir mi maanaam mooy heure boo mën a duggee rek baax na mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab la haddathanaa musaddad moom moom musaddad gisoon nañ ko mu ne qaala haddathanaa Yahya te moom al-imaam Ibn Sa'id al-Qattaan rahimahullahu ta'ala Abu Sa'id euh, di waa Basra rahimahullahu ta'ala maanaam comme musaddad itam mu ne an Ubaydullah te moom mooy Ibn Abdul Ibn Umar euh, Ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari mooy Abu Usman al-Umari moom waa Madina la mu ne qaala haddathanii Naafi' mooy mawla ibn Umar euh, an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala moom mu ne baata fanaan na an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi Zii Tiwaan te Zii Tiwaan hatta mbéte asbaha mu xëy summa topp nag daxal mu daal di dugg Makkata Makka ba pare mu tekki ne wa kaana te nekkoon ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhumaa yaf'aluhu doon ko def subhaanallah maanaam lu bëree bëri bu ñuy seetlu ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dañuy faral di gis loolu dañuy faral di gis mu naan muy wax lum di nekkali ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam day def nangam ba pare moom ci jëmmi ko mu taxawee def jëmmi li yenente bi defoon sallallahu alayhi wasallam ba taxaw ñu tuddee ko al asari radiyallahu ta'ala anhu nga xam dafa teg tànkam fii nga xam ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama eh, tegoon xadis euh, bi comme niñ ko gis gisoon nañ ko xadis numéro 484 1553 daañ ko gis euh, gisoon nañ ko tamit 1567 euh, ak 1569 maanaam fii mooy maanaam fii mooy fi ñu koy mujjee gise xadis bi imam Muslim in na ko xadis numéro 1259 ñaari yoon imam Abu Dawud in na ko xadis numéro 1865 imam an in na ko xadis numéro 2862 imam Malik in na ko xadis numéro 903 imam Ahmad indi na ko hadith numéro 4628 4656 ak 4000 ak 6462 maanaam kon ñu gis ne euh, hadith bi waa saabu kutubu sitta indi nañ ko moom def imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahimallahu jamii mu ne baabun min ayna yadxulu makka baabun bunte ngi nii maanaam mooy min ayna ana fan maanaam ci jaare maam ci fan ayna min maanaam mooy ci tukkee ci ay na fan yaddu ko lañuy la ñuy duggee makka makka maanaam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu wax ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfam moom moom mooy li ñuy bàyyi xel maanaam kon buñ naan fan lay duggee maanaam mooy yow jullit bi fan nga war a duggee maanaam masalan ñuy wax comme bon jarul woon ndax ñuy taxaw ci lu mel noonu maanaam naan nangam dañ koy def wala nangam doon duñ ko def nga naan non pourtant Euh, gis naa indien yi di ko def wala yooyu mm. maanaam yooyu waxu ca yëf caaxaan la maanaam buñ la nangam baaxu la def wala nangam kenn du ko def wala nangam déemu ko def ñu ci jublu mooy ab jullit buy roy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko def loolu lañ ci jublu maanaam kon euh, bu ñuy dugg Makka tamit fan la ñuy duggee loolu dugg googu nga xam te ne moom la ñuy dugg nag Makka maanaam bërëb bi nga xam ne moom la ñuy jaaree ngir dugg wala dafa jaaree ngir génn nekkut loo xamante ne Euh, dafa maanaam euh, dañ naan faw fii rek ngay jaare waaye rek dañuy wax ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam moom nii la daan def comme li nga xamante ne noonu la ñu koy gisee ci suñu xadiis inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilay haddasanaa Ibrahim ibn al-Munzir te mooy ibn Abdullah ibn al-Munzir gisoon nañu ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizaam ibn Khuwaylid ibn Asad hmm, ibn Abdul Uzza ibn Qusay Hmm? kon Qusay ibn Kilab ibn Marrata hmm? ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib gisoon nañ ko Abu Ishaq al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala di Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 36e année ginnaaw ga dem saa salaam bokk ci fukkeelu génération gisoon nañ ko mu ne ana qaala te moom mooy Ma'n Isa maanum no isa muy taalibe imam Maalik boobu rahimahullah bokk ci fuqaha Maaliki al-Madaniyuun yi rahmatullah alayhim euh, moom euh, muy maanum no isa euh, ibn Yahya ibn Dinar Abu Yahya al-Ashja'i rahimahullah ta'ala de Madina waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bokk ci fukkeelu génération bi Euh, génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallam ci waa salaam euh, moom euh, nekkoon na kon koo xamante ne ci ñi doon ñi solo saxeexu maam sa sal bu xa am waxta bokk bu imam Maalik maam rahimahullahu ta'ala maam ñu ci ñu ko soloo ñi ñu ñu gën dëgër ci la bokk rahimahullah ba nga am ne sax imaamu Muslim rahimahullah suy soloo Muwatta maanaam day koy jaarale ci Yahya ibn Yahya moom Rayhan Naysabur wala mu jaarale ko maanaam at rahimahullah taala wala boog mu jaarale ko ci Ma'n ibn Isa bi ah, rahimahullah taala ci riwaaya mu ne qaala haddatha sauf que ñoom eh, ñoom eh, ci moom maanaam faaw day am kenn ko dox seen diggante ak moom mu ne qaala haddathani Malik maanaam imaamal Buxaari nag du ko du maanaam xadiis bi nekkul ci mu wax Muwatta maanaam moo tax imaamal Buxaari rahimahullahu taala buy soloo ci sa ci Muwatta du jël wax du jël riwaayam moo am na Isa Isa maanaam euh, rahimahullah maanaam loolu lu ma tabaayee xel la kon euh, moo tax maanaam moo tax xadiis bii nii day même bu fekkente ne ci imaamu Maalik la ko jëlee rahimahullah mais nekkul ci Muwatta xadiis bi waaw mu ne an Naafi' Hmm? gis nañ an ibn Umar ma kon maan ibn Isa qaala haddathani Malik an Nafi' an ibn Umar muy mu ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadxulu daan dugg maanaam eh, boy bu daan dugg Makka eh, min min as muy doj boobu nga xamante ne dafa tiim Makka nga xam ne jaar da foofu ngay jugee maanaam foofu bu ñu koy wax kada maanaam noonu la dëkk bi noonu la gox boobu maanaam xur woowu noonu la tudd maanaam kon foofu la daan wàcce ah euh, kon euh, li nga xamante ne nag tamit mu ne euh, léegi mu ne waa ka waa waa waa yaxruju daan na génn min as-saniyati sufla ci as-saniyati sufla mooy xur wi nga xamante ne doj wi nga xamante ne dafa wàcce dafa dafa wàcce Makka maanaam di génn. kon moom buy dugg ci day préféré maanaam ñoom ñii dañoo dend ñaari bërëb la nag yu wuute maanaam ñaari bërëb la yu wuute benn bi doj bi dafa nekk ci kaw nga xam ne booy dugg ci ci kaw ngay ñëwee wàcc beneen bi ci suuf ngay ñëwee ngay génnee dem maanaam euh, loolu nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy def mu nekk am am ay njariñ yu bari yu ci nekk bu njëkk bi moom mooy fi muy dugg see bañ a fi muy génnee comme li nga xam ne noonu moom mooy noonu lay doxalee ba bi muy dem buñ ko xoolee buñ ko fàttalikoo euh, ci euh, euh, Zul Xulayfa du du bokkut ak fi muy dugg ak ko muy génnee du benn maanaam loolu mu nekkoon ak tamit juma maanaam booy dem juma wala ayit fi ngay dugg ak fi ngay jaaree pour génn bañ a nekk benn loolu sunna la. maanaam loolu tamit mu nekk loo xamante ne njariñ yi ci nekk moom mooy yoon yi seede gi ñuy seede ne jaar bi fii te it yaa ngi fiy jaar ci jaamu yàlla jëm ci jaamu yàlla wala juge ci jaamu yàlla yawmal qiyaamah loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, day wane bëri jullit ñi maanaam day da da leen di jox gëdd maanaam bu ko defee nit ñi buñ gisee nii ah ndege de jullit ñi bari na nii maanaam loolu ah, euh, loolu tamit beneen njariñ la boo xamante ne gu ci gu ci gu ci am la beneen bi ci def moom mooy ne euh, dafay def lu ñu dee tafaawul maanaam moom mooy day gàtt nga mbir mi maanaam mooy le fait muy jóge ci kaw mu nekk as-samiyatul ulya maanaam ci bu kawe maanaam ñëw ci ni yitte bu kawe laa nekkee voilà ñëw naa léegi tamit bu jóge bu fa jógee jaar fi nga xamante ne moom mooy fi gën a suufe maanaam ngir wane ne ah fi ma dëkk fi ma jógee nii nag moom moo gën a kawe maanaam kon ma ñëwee ci maanaam wane ne eh, voilà maanaam jaaree noonu fi gën a suufe maanaam yooyu yëpp mu nekk ay mbir yoo xamante ne eh, ay xikma la yoo xamante ne nekk nañ ci le fait que yenente bi sallallahu alayhi wa su daan jaar su daan ñëw Makka maanaam mu daan eh, jaaree noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam Bukhari dina ko indiwaat léegi ci kanam muy hadith numéro mille cinq cent soixante-seize ko indiwaat deux mille neuf cent quatre-vingt-huit imam Muslim na ko xadis numéro 1257 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 1866 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 2865 imam Ibn Majah na ko xadis numéro 2940 imam Ahmad ibn Hanbal na ko xadis numéro 4625 4725 4843 5231 6284 ak 6462 kon ñu gis ne xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jami' mu ne baabun bunte ngi nii min ayna yaxruju min makka min ayna ana ci fan nag yaxruju lay génne lay génnee min makka ci makka jonte jëm ci xadiis bi nga xam ne moom la romboon moom la indiwaat waaye ci càllale bu wuute euh, donte itam maanaam indi ko ngir leeral itam ne day day bañ nga bañ a jàpp nga nga nga nga dégg bunt bii rek donte ci xadiis boobu def na ko ci jànge waaye imaam al-Bukhari laa day baaxoo xatta benn xadis mu jàngat ko ci ay jàngat yu wuute indi ko ci ay bunt yu bëree bëri yoo xamante ne benn bu ci nekk dala yee ci ne am na njàngat boo xamante ne moom moo ci nekk maanaam moom mu daani qaala bil isnaadil muttasil fiwal kitaab lay haddathana musaddad ibnu musarhad al yi maanaam fii la ko tuddee noonu muy abul hasan al asadi al-basri rahimahullahu taala imam bu mag boobu noonu fii la ko tuddee tudd musaddad ibnu musarhad maanaam wax li nga xamante ne Euh, moom mooy euh, turam ak turu baayam dañu wax nag ne Abdul Malik ibn Abdul Aziz la tudd waaye kenn Musaddad laqab la ci moom du turam mais dàkkantal la comme ni nga xam ne dinañ ko gis léegi ci kanam insha allahu taala moom mu ne qaala haddathana Yahya te mooy ibn Sa'id al-Qattan an Ubaydullah te mooy al-Umari an Nafi' mawla ibn Hurmuz mawla ibn Umar an ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala maanaam eh, eh, eh, radiyallahu anhu mu ne anna rasulullah nak ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam daxala dafa duggee min makkata makka min kada ci kada moom mooy samiyatul awliya nga xam te ne maanaam kon moom ci kaw dot bi maanaam ci kaw ngay jugee di wàcc dégg nga allati bi nga xamante ne bir ba xaa moom moo nekk ca ba mooy mooy ci vallée bi quoi mooy mooy xur fa nga xamante ne ndox mi dafa daan jaar bu maanaam bu daan taw foofu la ndox mi day wala gaan di jaar foofu di yóbbaale xeer yi euh, wa yaxruju mu daal di génne mina saniyati sufla ci saniyati sufla moom la ñuy wax kudaa maanaam euh, kadaa moom mooy ci kaw beneen bi kudaa mooy bi ci def maanaam ñoom ñaar walla wala <laughs> hmm, kuddi tamit dañ koy wax dégg nga kon moom si euh, kon euh, euh, loolu mu ne mu ne allati mu ne wayax luñu kon dadaan génn mi na saniyati suuflaa qaala abu abdullah te mooy imam al-Bukhari rahimahullahu moom da daan wax mu ne kaana yuqaalu daan nañ wax ne huwa moom musaddadun kasmihi huwa moom day maanaam dafay wax li tax mu indi wax ji mooy day dëgëral lan moo tax mu bëri lu muy solo wecc musaddad parce que Euh, ba pare daal imal muy dëgëralay lu bari parfois ci yenn euh, buntu yi muy dëgëralay waxu waxu imaam mu sëriñam boobu di Musaddad maanaam mu naan kas mi yi kaana dégg nga boobu moom maanaam Musaddad soit mu ngi jógee ci ab sadaadu wala mu jógee ci as-saddu bu dee ci ab sadaadu la jógee maanaam moom mooy ak lu mëdd maanaam lu mëdd mooy loo xam ne daa jaar yoon nga xam ne nañ ko war a mooy comme ne Alxuraan wax yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yéen ñi xam ne gëm ngeen te dëggu na ngeen ragal yàlla te ngeen wax wax joo xam ne dafa mëdd mooy wax joo xam ne day tegu foofu war a tegu ñu wax ko nañ ko war a waxee ba pare mu ànd ak xereñ waaye li nga xamante ne tamit moom mooy fii euh, ma musaddat moom tamit noonu la mel comme maanaam mooy koo xamante ne la la mu a wax fa ko war a waxee na mu ko war a waxee ak la mu war a war a defee ko war a defee noonu noonu la yàlla da dimbali ba mu mel noonu ñu na ko musaddat li nga xamante ne tamit moom mooy Euh, beneen bude bi ci def moom mooy bu dee ci ak sadd lu jógee moom mooy lu lu lu lu lu lu lu fatt luy fatt mooy comme brique yi nit ñi fattee maanaam boo jëlee saddam mooy ak sadd mooy loo xam maanaam ni ñuy fattee maanaam brique yi ni ciment bi dañ ko ciy raaxee ci diggante bi ngir mu suude ko voilà muy suude sadd même français da ngay gis ne baat bi même baat bi la suude voilà voilà ah non boobu de boobu yashuddu la bi bi siin la voilà dañuy dëgëralante mooy kal bunyaani boobu yashuddu ba'duhum ba'dan mais fii saddal voilà hmm, mooy lu lu ñu suudee lu lu tëju loolu nag bu ñu ko xoolee euh, bu dee ci côté boobu la moom mooy koo xamante ne la dafa dafa dafa dafa dëgër maanaam muy dëgëraayam moom moom la ñuy waa foofu maanaam lépp kooku moom. ay waxam moom wal moom moom moom bàyyi ko xel ndax dafa dëgër gëcc mooy musaddad maanaam kon ci man na maanaam benn na ci ñaar ñaar yooyu wala boog ñaar yëpp en même temps dégg nga mu daan ne qaala abu abdallah muy ah waaw kasmihi mooy comme turam moom noonu la mel ngir tur itam day am solo ci nit maanaam nit ki boo xoolee euh, euh, abul hakam masalan moom bañ ko ne abu jahl mu daal di alko maanaam bàyyi ñu riir ñi wala boog borom riir ñi dangay gis ne loolu dafa am jeexital ci moom gisoon nañ ci ñoom Saïd Musayyib maanaam seen famille moom moo ci tudd Saïd gis nga ko gis ngeen ko Saïd mooy ku texe ah mais Musayyib ah ak Xazar voilà ñoom lañ mel gis ngeen leen loolu tamit day wane importance bi tur yi di am tamit ci nit ñi ak ci seen i ci seen i caractère ni ñuy fondé seen ay caractère ni muy fond ni muy def ba ci ni muy mel ci nit ki voilà léegi mu ne qaala Abu Abdullah mooy al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne sami'tu dégg naa Yahya ibnu Ma'in muy imam bu mag boobu fii la ko njëkk indi ah, dana ko indiwaat yeneen ñetti yoon rahimahullahu taala ñu ngi ñëw ci ci moom rahimahullah mu Yahya ibnu Ma'in ah, ibnu Awn ibnu Ziyad ah, di Abu Zakariya al al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala al-Baghdadi sarafiyul asl la maanaam kon moom cosaanam foofu la yow mooy maanaam ñu xamee ko Yahya ibn Ma'in nga xam ne fépp lu ñu wax ci xam-xamu hadith maanaam rawat na ci buntu jarh wa ta'dil muy imam bi nga xamante ne daanaka kenn du laajte ay mbirum maanaam muy imam bu mag a mag a mag rahimahullahu ta'ala nekkoon moo raw ñoom Eh, imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Ali ibn al-Madini ak ñeneen ñu ah, Amr ibn Ali al mu ñoom ñooñu moroom maas googu la bokkoon nekk maam ci fukkeelu génération bi moom nag moo leen gënoon a kawe ci beneen bunt maanaam bu ñu xoolee ñoom ñi ñëpp bu ñu xoolee imam Ahmad ibn Hanbal moo leen ëppoon fiqh ñoom ak Ishaq ibn Rahawayhi ñooñu ñu mais ñi nga xamante ne moom mooy Yahya ibn Ma'in moom moo leen mooy asnadu moo leen gënoon a xam isnaad yi càllale yi xadis benn xadis mën naa toog li mën na ci ay càllala yu bare bare bare bare ci benn xadis kese ngir lu tax ngir ne moom euh, moo ci gënoon a jox yitte loolu waaye nag gënuleen woon a mën fiq donte nag am na xel am na xam-xam ci fiq léeg-léeg nga gis ci téere fiq yi wala léeg-léeg yenn ñu ne Yahya ibn Ma'in day nga gis ko donte bëriwul waaye loolu day wane ne maanaam buñ nee la kee moo gën a ñee ñoo gën a ay maanaam imam ahmad ishaq ibn rahway alim ibn al-madini ay ngënk maanaam loolu moom moo tax ñuy wax ne ñoo ko gën a kawe ci buntu boobu mais te imam ahmad ibn hanbal masalan moom giiram daf fay def ba maanaam kon loolu ci buntu boobu la ñuy waxee naan euh, fiqh bi dese woon na ci ak yu mel noonu mais maanaam mooy buñ leen comparé ak ñooñu buñ ko comparé ak ñooñu mais buñ ko comparé ak ñun déedéet maanaam loolu lu mot a bàyyi xel la euh, kon moom euh, kon da waaw comme ni ko xamee Yaxya Abu Zakariya mooy daqatal maanaam ñu tudd Yaxya Abu Zakariya day nekk seen daqatal moom euh, kon Bagdad la mu dëkkoon ñu ngi génne àdduna ca Madinatu a ala saakini afdalu salaatu wa salaam gane àdduna cent cinquante-huitième année génn àdduna deux cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa Euh, nekkoon koo xamante ne tamit dafa euh, munoon maanaam comme niñ ko xamee ci jarh wa maanaam nan ci lépp loo xam ne dafa aju ci ne kii mooy ku maanu kii maanuwul loolu moom mooy dot bi nga xamante ne mooy njombortal ga maanaam mooy njombortalu doj yi ci loolu hatta ba bu ñu waxee Yahya ibn Ma'in wasaq wéral na ci nit ñi duñ ci gis wala néewal na doole hatta sax dañuy wax ne dafa taroon ci ci ci ni mu daan tegee ay mbir waaye loolu yëpp ngir euh, fonk sunna yeneen bi la woon sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam loolu la wax bi ñu ko waxee ne ko ah ñi nga jëw ñëpp maanaam ñi nga wax seen ginnaaw yëpp seen kaw der ne ñooñu juguñu wala kii maanuwul wala kooku day expliquer rek lu mu la wax du dëgg wala kooku nangam maanaam euh, ak yu mel noonu liñ ko wax ñëpp mais yow day boo demee ëllëg ci yowmal xiyaamati di nga am ñu bari bari bari ñoo war a amal procès taxaw ci kanam yàlla maanaam ngeen am procès ñu bari ngeen war a layoo mu ne waaw man an di nga ñooñu ñëpp ma layoon ñoom moo ma gënal ma layoon yeneen bi moom kese ndax danaan ma maanaam ñooñu ñëpp ma am leen comme ay xulóowaale ci kanam yàlla moo ma gënal ñu ne ma ñii ñëpp kenn du ci sa xulóowaale ndax noppi woon nga seeni mbir waaye nag yeneen bi moo ñëw sallallahu alayhi wasallam nekk su xul woon léegi moo ko gënal te ku xel ku ne looloo koy gënal parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dal ne ko xamoon nga ni ñi ngi wax ci sama sunna bi lu dul dëgg xamoon nga ni kii ak kii ak kii ak kii ak kii ak kii ak kii ak kii ak ñeneen ay caaxaankat lañu woon yoo xamante ne yëlloo wuñ ñu di leen wóolu ci samay sama njàngale man ba pare nga noppi ci te xamoon ko loolu moom bu ko ko waxee loolu ku yeneen ci saa sanam wax loolu yomal xeamati mooy sa affaire yàqu na yal nañ yàlla sàmm ci nga xam ne ray ray ginnaaw gi ragalaate ginnaaw bu métti gi nañ yàlla sàmm voilà gisoon nañ ko bi ñuy gis ci euh, ad-duhn ak ibtihaad mudahana diw ah gisoon nañ ko maanaam xam nga buy jëlee ci frotter diw ci ah mu too mu tooy nooy am xet gu neex ngay raay nit ki eh, diw ko lu mu sonn sonn sonn da ngay gis coono gi dese a wàcc ah maanaam mooy da nga koy yombalal mbir mi di ko woyofalal fekk teguwul ci dëgg loolu mooy mu daaxana wat duwulaw ko du si nu fu ñu moom ak ñoo mébétoon ñuy nooyal nga nooyal yow maanaam mooy nga bañ a critiquer quoi voilà wa yow yéen bi saa sallam yii fiiri loolu doon laaj a ah. laaj ñu ko woon bari ñoom liñ ko doon laaj mooy rek boo ko mënoon nga bañ koo def quoi bu ko defee nga nekk ci li nga nekk rek ñu nekk ci li ñu nekk quoi après grawul quoi loolu rek lañ ko doon laaj mu ne bu ñu tegoon jant bi sama loxo ndeyjoor weer wi sama loxo càmmooñ du tax ma bàyyi wax li may wax waaye ñun léegi moom yàlla ñu sàmm jàpp nañ ni lépp dañ ci war a nopp caaxaankat yi jël mbir yi ko yor seen boo gisee caaxaankat yi di mën di cippi cippi di jubiler c'est parce que ñi yor dëgg ñoom ñoo noppi loolu rek la maanaam caaxaankat mooy gaf yàlla yi boo gisee ñu ñeme li ñu ñeme di ko def ak di ko feeñal ak di jubiler di ko wane ci biti muy lenn rek a leen ko may mooy ñi yor dëgg ñoo noppi loolu rek a leen ko may yàlla nañu yàlla sax dégg mu ne kon sameex dégg naa kon imaam Buxaari nee na imaam Buxaari ma am solo na kon moom ñeenti xadiis ci moom ñeenti yoon yoo xamante ne Euh, ñaar yi dafa am ku dox ci digganteem ak moom benn bi mooy bii beneen bi ci des musnad la boo xamante ne tamit kenn doxul ci digganteem ak moom euh, imaam muslim rahimahullahu taala solo na ci moom ñeenti xadiis tamit euh, maanaam ñeenti yoon imaam Abu Dawud solo na ci moom ñaar fukki yoon ak juróom-ñeent mais ñii rek a ci moom ci waa xaabu kutubu sitta rahimahullahu taala dégg nga mu ne kon euh, moom ah maanaam imaam at-Tirmidhi tudd na ko maanaam comme naan euh, wa zakarahu wala wa yuzkaru an Yahya ibn Ma'in wala yu mel noonu loolu moom at-Tirmidhi def na ko solo loolu def ko dégg mu ne kon moom dégg naa Yahya ibn Ma'in yaqulu mu doon wax naan sama dégg naa Yahya ibn Sa'id te moom mooy al-Qattan rahimahullahu ta'ala yaqulu maanaam ñoom ñaar nag ak ñoo jege wantoo ñaari Yahya ak ñoo nuru ay mbir dégg al-Qattan gisoon nañ ko yaqulu mu doon wax naan law an na ay bu fekkonte ne musaddadan maanaam musaddad ataytuhu dikkee naa ko fii baytihi ci këram maanaam moom sëriñam la Yahya ibn Sa'id al-Qattan gis nañ ni musaddad ci moom la jëlee xadis bi ak ñaar xadis ba ñu romboon ci njàlbéenu buntu bi ci njàlbéenu jotaay bi maanaam da gis ne mu ne su ma ko su ma ñëwoon man Yahya te Yahya ibn Sa'id al-Qattan euh, maanaam <laughs> Yahya ibn Sa'id al-Qattan maanaam euh, wegeel gi ko nit ñi jox gëdd gi ñu ko jox ak keewaay bi nga xamante ne moom lañ ko jox euh, kooku ah ba nga xamante ne imaginer nga ni li Sufyan as-Sawri wax rahimahullah wala Shu'ba rahimahullah ne su fekkonte ne man damaa am gis-gis Yahya ibn Sa'id al-Qattan am geneen gis-gis man damay bàyyi sama bopp topp bosam te loolu noonu day wane ni mu màgge et moom ak kii bi mu am maanaam waxuma la xam-xam bu bari bi ak yeneen ak yeneen yëpp waxuñu loolu mais kii bi mu am rek tëju bi mu am maanaam charisme bi mu am nga xamante ne euh, ñoom imam Ahmad rek ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom ñeneen ñoom ñoom ñoom Ali ibn al-Madini ñeneen ñeneen rahmatullah alayhim dañ daan taaxaw moomu toog te duñ ñemee toog te daa def seen morom la lu leen nag a bariwul nee na moom da daan toog ñoom ñu taxaw ñemewuñu toog muy wax mu leen di laaj ci wala ñuy tari ci moom xadiis yi maanaam nga gis boobu léegi nag moom mu ne maanaam lii da lay won nan la moo tax imam Bukhari tànn wax ni pour wax la musaddad ni mu ni mu mel mu ne su fekkonte ne yaxam na ma euh, Sayyid al mu ne su doon ne man musaddad ataytuhu dama koo dikkee fii baytihi ci këram maanaam man maa ñëw fekk si ko dama koy jàngal fa haddastuhu man nettali ko di ko jàngalay xadiis normalement kii jàng moom mooy fekk si loolu la dégg ngeen imam Maalik mu waxoon euh, euh, Mahdi euh, doomam yi buur bi biñ naan ko nga mu ne déedéet kii jàng mooy fekk ci doomi buur yi na ñëw leen ngeen jàng loolu xam nañ mu ne nag su fekkoonte ne dégg nga man maa dem nag léegi maanaam moom mooy jàngale mais man maa dem ak ci mu doon yëpp maa dem ci kër Musaddad dem jàngal ko xadiis yi lastaxaq giñ naa ni dana yelloo zalika loolu voilà wamaa ubaali te du ma bàyyi xel faalewuma sax ndax kutub yi samay téere kaanat day nekk indi fi man aw ànda musaddad wala ci wet musaddad maanaam sama téere yi nga xam ne moom ci lay basé wu pour di jàngale xadis di ma du jàngale sama téere yi nga xam ne ba ma doon jàng moom laa bind xadis yi téere man ma yor ko ak musaddad yor ko benn la ci man maanaam loolu moo Buxaari daf ko indi ngir dëgg wax la kan mooy musaddad lu tax muy solo ci moom lu bëri nii maanaam li tamit da gis ne day dugg ci buntu jar ko wattaajol nga gis bu sahih Bukhari kon maanaam côté ilmul hadith ci côté yëpp maanaam la la la la ñëw gisoon nañ hadith bi léegi hadith numéro mille cinq cent soixante quinze daañu ko gisaat hadith numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-huit gisoon nañu taxrij bi ne waaw xam ko bu sitta ñoom ñoom solo nañ ko moom def al imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bi-l-isnaad al-muttasil fil kitaab ilayhi haddathanaa al-Humaydi maanaam gisoon nañ ko tamit ah, muy Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ah, daakar tam nekk Abu Bakr al-Humaydi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di imam bu mag kon niñ ko gise woon ah, moom d'ailleurs mu la imam Bukhari njëkk indi hadiisam ci Sahih bi ngir mag gi mag fa moom waaw Muhammad ibn al-Musanna gisoon nañ ko mooy Abu Musa an Sabin qaala ñoom ñaari ñu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna gis nañ ko mu ne an Hisham ibn Urwa an abiihi baayam mooy Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne jaa dikk na ila Makka ta Makka dafa la dafa duggee min a'laha ci fa gën a féete kaw waaw afaraja mu génne min asfala ci fa gën a féete suuf maanaam loolu kon ñu gis ne même bu ñu génnee tuuru dëkk yi fan la naka la maanaam ne fa féete kaw foofu la duggee fi féete suuf foofu la génnee loolu tamit day wane màggaayu marke ci boppam maanaam moom lay leeralal ne Makka moom dafa màgg ba nga xam ne yelloowul ñu ñëwee ci lu dul fi féete kaw te yelloowul tam ñu génnee ci lu dul fi féete suuf waaye nag loolu yëpp ci sunna la yam maanaam euh, maanaam maanaam sunna la du du farata lañ bëgg a wax maanaam du loo xamante ne farata la waaye nag sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam képp ku ko mën a jëfe maanaam da du du du yelloo nga bàyyi ko ngir lenn lu mën a doon ngir tàyyel wala caaxaan wala yeneen ak yeneen euh, wala bëgg noflaay bu metti yal nañu yàlla sàmm euh, kon euh, hadith bi gis nañu léegi voilà mille cinq cent soixante-dix-huit dina ñëwaat léegi mille cinq cent soixante-dix-huit ak mille cinq mooy xadis soxna Aysa bi radiyallahu ta'ala anha dañ ko gisaat tamit xadis numéro quatre mille deux cent quatre vingt imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent cinquante-huit ñaari yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille huit cent soixante-huit imam euh, mille huit cent soixante-neuf imam At-Tirmidhi na ko xadis ko xadis numéro vingt-quatre mille cent trois cent onze ak vingt-cinq mille six cent cinquante-six kon ñu gis ne xadis euh, ibnu imam an-Nasa'i ak imam ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jami' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Muhammad ibn Ghaylaan al-Marwazi moom tamit ah Mahmud ibn Ghaylaan imam bu mag sëriñ imam Bukhari boobu ah gi gisoon nañ yàgg nañu gis ay mbiram rahimahullahu ta'ala Abu Ahmad ak dàkkantalam Muhammad al-Marwazi bokk ci fukkeelu génération bi génn am na deux cent trente-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon Baghdadi ah rahimahullahu taala euh, muy waa Iraq rahimahullah euh, nga xam ne comme ni imam Ahmad ibn Hanbal wax rahimahullahu taala thiqa a'rifuhu bil hadith sahibu sunna voilà dégg nga maanaam borom sunna la rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana abu usama te mooy hammad ibn usama ibn zayd moom maanaam waa kuufa kooku waa kuufa la rahimahullah bokkut ak kan ibn quoi abu ismail ah, bokkut ak moom ah, ak bokkut ak hammad ibn Salama naam ñetti sam Hammaad yooyu lañ mu ne qaala haddathana Hishaam ibn Urwa mooy ibn Zubayr ibn Awwaam an abiihi mu jëlee ci baayam an baayam mooy Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam an Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dakhala dugg na aamal fath ak fathu Makka min kada ci kada moom mooy as-saniyyatul ulya wa xaraja mu génnee min Kuudaan te moom mooy as-saniyatu sufla min a'la makka ci fi gën a kawe ci makka maanaam makka tamit maanaam fi gën a kawe ci makka ci maanaam ñaari côté yu wuute ñoom ñoo ci nekk benn bi moom mooy saniyatul ulya bi ci des nekk saniyatu sufla dégg nga kon euh, mu nekk loo xamante ne kon dëkk yi dañu wax kada nekk benn benn partie ñu ko kudaa voilà kon dañuy wax kada un ak kadan ñaar yëpp dañ koy wax euh, kon hadith euh, bi gis nañ ko léegi mille cinq cent soixante-dix-sept dinañ ko waaw gisaat mille cinq cent soixante-dix-sept mooy hadith bii di ñëw ak quatre mille deux cent bi gisoon nañ tax bi léegi euh, ne waa xaltubu si te solo nañ ko moom def imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Ahmad ibn Salih maanaam gisoon nañ ne fu imam um, um, waxe ibnu Wahb hmm. ah maanaam Ahmad te waxu ko te wax ibnu Wahb Ahmad ibnu Salih moom gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana ibnu Wahb mooy faqih bu mag boobu Abdullah ibnu Wahb mu ne qaala akhbarana Amr te mooy Amr ibnu al-Harith ibnu Yaqub ibnu Abdullah al-Ansari muy Abu Umayya al-Ansari wa Misra rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi gën a àdduna 92e année gën a àdduna 148e année ca Misra moom fa la gën a àdduna fa la génne euh, ta'ala nekk tamit imam bu màgg an comme niñ ko xamee woon niñ ko gisee woon an Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an abi mu jële baam an Aisha mu jële ci soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna ne naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daxala dugg na amal fath ak fath ci kada maanaam muy a'la Makka fa gën a kawe ci Makka qaala Hisham maanaam Hisham ibn Urwa ibn Zubayr mu ne wa nekkoon na Urwa baayam mooy Urwa ibn Zubayr yadxulu daan dugg ala kiltayhima ci ñoom ñaar maanaam da daan duggee ci ñaar yëpp min kada in wa kudan da daan duggee kada daan duggee kudan ñaar yëpp la daan duggee wa aksarama waaye li gën a bari li nga xam ne yadxulu moom la doon duggee mooy min kada in ci kada maanaam ngir walla la hmm. te du farata hmm. te it du farata wa kaanat te nekkoon na aqrabuhuma moom la gënoon a jege ilaa manzilihi ci maanaam kada moo gënoon a jege këram moo tax a bëri lu mu fa daan jaare mais fu waree hmm. ngir wax ne lii du loo xam ne lu war la moo tax ci kaw loolu tamit borom ko xam ne dañuy wuute ndax dafa ñëw maanaam yu mel nii ndax yonent bi sallallahu alayhi daf kaa def parce que dafa tombé wala daf kaa def parce que qasdan la maanaam daf ko daf ciy jublu dafa am jublu mu ci jublu loolu tamit beneen mbir la boo xam ne borom xam dañ ciy wuute waaye li leer mooy ne yonent bi sallallahu lépp lu mu def comme ni ko Alxuraan waxe la wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa du wax maanaam waxuma laa jëf ndax jëf lañ gën a mën a contrôler ko wax. tey euh, maanaam man bu may wax nii mën naa def erreur yu bari ci samay wax mais su ma demee ba ni faaw dinaa def nangam loolu maanaam préméditation daf ciy gën gaaw a yomb bu dee wax moo tax li ma bind sax tey maanaam bind ko ba nga xamante ne dama kaa def mu nekk téere mu relire ko xoolaat ko naa maanaam loolu té e, loolu xalaat sama xalaat la maanaam mooy mii ma xalaat alors que bu ma waxee mën naa juum ci ni ma waxee fekk la ma wax bokkut ak li ma xalaat waxuma laa nag jëf nag maanaam euh, mineer daal ala kulli xaalis ñu ci bëgg wax mooy amul lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di def te jógewul ci borom bi subhaanahu wa lépp lu mu def rek ci borom bi la jóge subhaanahu wa moo tax ci kaw loolu ngëneel gu màgg màgg màgg def ci nekk ci roy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamante ne daf koy def de manière naturelle ngir ne moom daraam génnul yàlla lépp dafa dellu ci yàlla sallallahu alayhi wa kon xadis bi gis nañ ko léegi xadis numéro mille cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cent soixante-dix-huit euh, daañ ko gisaat ci kanam maanaam kon euh, fii lañ koy mujjee gis ci kitaabul xaj bi insha allahu taala kon dañ ko gisaat ci kitaabul maghazi yi insha allahu taala baabu duxulin nabi sallallahu alayhi wa sallam min a'la makka hmm? ci bimu wax ci fathu makka léegi mu ne kon euh, Euh, mu ne qaala bil imam kon xadis bi waa comme ni ñu gis waa xam kutubu sitta solo nak moom moom Nasaa'i ak Imaam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathanaa Abdullah ibn Abdul Wahhab te mooy al-Hujabi Abu Muhammad gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala ah, ci suñu jotaay yi weesu Euh, moom mi ngi kon deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la di waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Haatim te mooy Haatim ibn Isma'il al-Madani Abu Isma'il al-Madani euh, euh, nekk ginnaaw ga mu nekk suma al-Kufi rahimahullahu ta'ala Euh, waaye nag Madinatul Munawwara a génne àdduna six cent quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam ci juróom-ñetteelu génération bi la bokk rahimahullahu ta'ala mun a an Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr an Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam annahu qaala daxala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yi la wax mursal mursal mooy loo xamante ne saxaaba bi radiyallahu anhu dafa ne na taabi'i bi dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na moom fekkiwul jamono Yonent waaye bu ñu xoolee ci soxna Aysa la ko dégg radiyallahu ta'ala anha maanaam kon dañu xam ne lan na euh, maanaam jokkaloo na voilà muttasil na mu nekkoon kon nag daxala dugg na nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam amal fath bi su fathu Makka min kada min a'la Makka ci gën a kawe ci Makka wa kaanat nekkoon na Urwatu Umm ibn Zubayr ibn Awwam rahimahullahu taala aksara ma aksara lu gën a bëri maa nga xam ne yadxulu dana ko duggee min kadaayam ci kadaa la wa kaana nekk na aqrabahuma moo ko gën a jege moo gën a jege ci ñaari bërëb yooyu ilaa manzilihi ci wàccuwaayam muy dëkkam maanaam muy këram euh, rahimahullahu taala euh, comme ni nga ko gisee imaam Buxaari dina ko indiwaat léegi xadiis numéro mille cinq quatre-vingt-un dana ko indiwaat quatre mille deux cent quatre-vingt ak quatre mooy ci magasin insha allahu taala maam kon nii mu ñëwee nag maanaam muy euh, xadis boo xamante ne euh, mursal la nii euh, yam ci Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma maanaam noonu imam Bukhari rek moom moo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu jamii'a na qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil Abu Zaki Abu Salama ah. at-Tabuzaki rahimahullah maanaam ci tamit Abu Salama la hmm, voilà Abu Salama euh, qaala haddathanaa Wuhayb ah, kële Abu Usaama Abu Salama at-Tabuzaki hmm, euh, mais que Hammaad am na Hammaad ibnu Salama voilà voilà euh, qaala haddathanaa Wuhayb te gisoon nañ ko rahimahullahu ta'aala mooy al-Baahili qaala haddathanaa Hishaam muy ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu Awwaam an abiihi mu jëlee ko ci baayam sayyidina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne no qaala daxala maanaam fii nii dañuy wax ne annahu qaala maanaam donte binduñu ko dañ koy waxaale maanaam muy jàng xadis bi dégg nga maanaam loolu tamit daa bokk ci ay feemi jàng xadis maanaam ñu xam ne nii la maanaam nii lañ koy jàngee waaye démb ñëw comme nii nga xam ne ñun ñu bari nañu wax mu ne euh, comme ni haddathana Musa haddathana hatta fii nii diggante bi doo wax xaddasanaa Muusaa xaddasanaa Wuhaybun xaddasanaa Hisaam ndax loolu soo ko waxee day mel ni ah Muusaa dalaa wax Wuhayb wax la Hisaam wax la déedéet loolu kenn du ko jàngee xadiis loolu nag len len nga dégg ñu bari di ko jàngee noonu du noonu xaddasanaa Muusaa qaala xaddasanaa maanaam qaala bi duñ ko bind waaye dañ koy waxaale qaala xaddasanaa Wuhaybun qaala xaddasanaa Hisaam an abiihi annahu qaala voilà maanaam noonu lañ koy jàngat de daxala dugg na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam amal fatxe mooy atum fatu makka muy juróom ñetteelu at ginnaaw gàddaay yenn sallallahu alayhi min kada wa kaana nekkoon na urwata hmm, maam ci kada maam mooy samiyatul ulya wa kaana nekkoon na urwata sayyidina urwata ibn doon dugg min huma ci ñoom ñaar kila yi may ñoom ñaar ñëpp waaye bu ñu xoolee euh, maam kila yi mooy ci benn ci ñoom ñaar ñi maanaam tey bu ñu xoolee lii nii xew-xew bii bii wax moom ci Fathu Makka la amee lan moo tax mu koy tudd maanaam ngir rek dugg Makka maanaam moo xam da ngay aj wala ajoo maanaam dugginu Makka rek ci jëmmi boppam ngir jëmmi Makka rek moo amee teggin voilà dégg nga moo xam aj nga moo xam da ngay umra moo xam looy def mu ne wakkaana nekkoon na nag aksara lu gën a bëri maa li nga xam ne yadxulu day dugge min kadaa ci kadaa lay ndax lan aqrabihima moo leen gën a jege ci ñoom ñaari ilaa manzilihi ci dëkkuwaayam qaala abu abdullah muy al buxaari rahimahullahu taala mu ne kadaa un boobu wakudan mawdu'aani ñaari bërëb lañ voilà maanaam du benn bërëb mais ñaari bërëb lañ ndax boo leen déggee da foog ne benn bërëb bi moom lañ naan kadaa kadaa wala kudan alors que déedéet ñaari bërëb lañ waaw comme comme ngor ak gore ñaari bërëb lañ <laughs> ah, du benn bërëb de ok <laughs> dégg <laughs> gisoon nañu xarit bi léegi li cinq cent quatre-vingt euh, euh, non dañ ko gisaat quatre mille deux cent quatre-vingt quatre deux cent quatre-vingt comme ni ñu ko gisee dafa bokk ci xadis yi nga xam te moom Bukhari daka wéetoo